bëggee lu leer nag demal ci diw nga laaj ko moom xam na bu dee nag yow yàlla def na la nga xam loolu ak xam ci tegtal yi argument yi nga ne ko lii baaxul ndax hadith sàngam ndax aaya sàngam ndax lii loolu boroom xam-xam a koy def ndax am na ñoo xam ne dañuy preuve dañuy précipité wu ne da lii nii baaxul dañ koy bëgg a soppi alors que ñoom xamuñ nuñ koy soppi xamuñu nuñ koy soppee ndax duñu boroom xam-xam malheureusement li ñu foog ñoom dañu foog ne mbir mi baaxul ñu ñëw di naan waa ji ittaqullah naan gaay ittaqullah ragal leen yàlla li ngeen di def hada shar li baaxul Euh, alors que moom da yaakaaroon na rek ndeke ci sax mbir mi lu baax la euh, Cheikh Mohammed Hassan <laughs> euh, suñu sëriñ la bu nekk Égypte ndax ay njàngaleen jàng naa ci lu bari voilà ay jàngaleen jànge naa ci lu bari ay kii yu mu moo moom laa naan moo def def na siira bu ama ama am solo siira bu ama ama am solo uju waaw daanaka mooy li ñu suñu li ma suñu sëriñ waxoon ne moom moom yi mu ci déggagul Cheikh Mamadou Moustapha moom moo ci gën a baaxle yow yàgg na yàgg na est-ce que du ay 2010 côté ay 2010 yooyu <laughs> ñu ngi ci 2018 léegi wala dans le huit ans mu ne mu ne moom mim gis daal yim dégg nii siira yim dégg amaana moom moo ci gën a kiile quoi def na siira bu ama am solo mais c'est en waaw Euh, moom mu ngi duré ndax ay côté deux mille ay côté deux mille deux côté yooyu la commencé la ko commencé woon ba ay deux mille neuf ba ay deux mille neuf deux ba deux mille ay deux mille neuf sauf que moom nag par kii la par kii la doon def euh, mercredi début bi après. Euh, après jeudi mais benn cours la doon doon par semaine des fois du am parce que day ak voyage yi doon def léegi euh, <laughs> mu ngi ko mais total bi total bi yoroon naa kii sax ay côté deux cents fichiers et quelque la kii yoroon na lépp ba mu jeex deux cents et quelque ba mu commencé woon dugg ci xulafaa ur-rashidun mais foofu naa loolu àggalewu ko Euh, rahma hafidahullah mu ngi mu ngi Égypte léegi euh, dama ko mës a dégg ci ci ci yi sax la woon mu ne mu ne <laughs> dafa dem Makka dafa dem Makka aj la woon bu ma juumul Arafat la wax lañ ne woon walla si foog na Arafat la wax léegi euh, mu am ñum àndal moo comme que sëriñ la mooy gaay bu ñu kii euh, loolu lay dangay gis ku xam mbir yi ngeen fexe di ànd ak moom mais doo dem rek di def naan peut-être nii la wala gis naa ni ñuy def non nee na biñ jullee ba pare ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy def baaqiyaatu saalihaat yi di ñaan am benn waay boo xamante ne. ziyo sunni la yor boo ko xoolee xam ne kii ku bëgg sunna la waaw sikkim bi ak yooyu yépp ak nim solo nga gis ne waa ji ku xër la ci sunna mais comme gis na leen ñu ngi jullee pare ci seen tànt toog di kii di di xutba di di kii boog di di def ay tasbix ak yooyu mu ñëw na leen subhaanallah ya ya ya ixwaan hada xaram lu wax ju mel noonu quoi yéen yéen mbokk yi ngeen di def dafa xaram nee na ma tiit ci saasa ne subhaanallah ne ko ne ko ah kon tee nga ñoo dimbali gaaw mu ne ndax yonent mi alayhi salaatu wa dafa wax ne say xadiis sayna Abdullah ibn Umar ibn al-As bi eh, non ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam ci saxiix yi këne bu ma soona tukki farata yi la doon julli te doonul walam yusabbih baynahuma mooy bu defee jàmm te doonul woon xam nga yusabbih mooy du mooy littéralement mooy du sàbbaal diggante ñaari julli comme bu boolee tisbaar ak léegi nag waa ji loolu lay gis ñu def mu ne comme ñu ngi du sàbb subhaanallah walhamdulillah yooyu mu ne leen lii dafa xaraam léegi nag bi mu ëndee xadis boobu ne leen ndax loolu mooy kii bi quoi loolu bi wax ji loolu loolu mooy wane ne kon nii ngeen def dafa xaraam nee na ko nee na ma ne ko yaa axi ma ne ko xoolal da oh dafa xaraam hada bid'a yu mel noonu nee na bi mu waxee xadis boobu ma ne ko ma ne ko yaa axi yow fii mu ne def nañu ay nitu bid'a nee nga lu ñuy def bidaa la wax nga ne dafa xaraam lu ne wax nga ñu ko alors que yow xadiis bi nga wax comprendre oo ko na yusabbih baynahuma xam nga lu muy tekki mais mooy du naafila seen diggante foofu tasbix gi muy wax mooy naafila pa baaqiyaatu saalihaat mooy gis nga waaj yi loolu moo tax al bil ma'ruf digle lu baax tere lu bon loolu yëfu boroom xam-xam la ndax dangay ndax nit sa xër rek warula cee yóbbaale waaw yonent bi alei sat salaam lu leer la wax te dinañ ko gis ballighu anni walaw aaya jottali leer na même bu dee benn verset la waaye mooy jottali déggoo li wax fal yuballighu ash-shaahidu minkumul ghaa'ib rubba ghaa'ibin afqahu min xaadir walla walla wala wala kaw kama qaala alayhi salaatu wassalaam ndax bariwaana koo xam ne nekku fi mais bañ ko jottalee samay wax lam ciy jëlee di ko ci njàngat yam ciy jëlee ak lam ciy xam nit ku fekkee kuy jottali mu ball bi amul xam-xam boobu jëlewu ko ci wax ji mooy ne xër rek xër rek du doy xër ci jottali aaya bi ngay jottali mais jottalil kese mais boo comprendre comprendre moo tax at-taghyiru bil bil qawl loolu yi li boroom xam-xam la dugg ci argument bu dee nag xam nga ne lii moom baaxul waaye xamoo dalil bi li ma wax sànq ngay def lii moom baaxul boo ci bëggee nag am ay kii nag demal ci diw voilà mais doo aventure ci ci diine yàlla yi ndax waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba kenn dàq tooñ ki nga xam ne day duural yàlla di waxal yàlla loo xam ne waxu ko yow loo foog la rek ak ñi nga xam ne ñoo ëpp bàkkaar ñi nga xam ne dañuy xaraamal li buur yàlla dagana kon loolu la léegi nag ah <laughs> bu dee yow stade boobu manoo ko ah nana mbir mi metti ndax bu la mettiwul moom mooy naafiq la xam nga ne lii baaxul ñu ngi koy def kontaan ci loo xam ne yàlla da cee da ciy mer mooy ne loolu ak nifaaq moo lu dugg yow naafiq pire waaye yoo xam ne moom day toog ne waaye xam naa ne yonent bi alei satu salaam rëbb na mèche mooy kuy jokk karawam ak ku koy jokkal mais mais c'est joli hein man je commande même je demande à ma femme bu deful mèche je le fasse je la fasse waaw il faut qu'elle se tresse ou bien c'est le divorce ba pare di ko pàkkoo nag di jaay kii moo yow leer na li rëbbum yàllaa ci ne mais nga ne waaye après mais loolu looy dafa neex dafa rafet kooku bu dul naafiq kan mooy naafiq hein kooku bu dul naafiq kan mooy naafiq surtout bu ci conscient we nit ñi nag am na ñoo xam ne duñ ci conscient sax mooy ne toog di xalaat ne mais dinañ xam ne bon lii moom xam nañ ne ci l'islam dañ koo xaraamal mais dañ koy bëgg mais nekkul loo xam ne toog nañu nakom ko duñu xalaat ci yenn yu gaaw yooyu tooguñ ne mais au moment où lii yàlla da koo tere mooy bëggu est-ce que man mën naa ne jaamu bi yàlla laa jullit laa bu wommatul sama borom li nga xam ne leer na ma ne bëgg ko quand même ma ne dama koy bëgg man ba di ko commandé waaw man daal ay ñuul yi saay xees femme bi na xeesal ba weex pecc waaw mooy loolu waa ji bu dee da cee confiance bu dul naafiq lan ngeen koy tudde léegi nag kii nag am na Abu Shurayh radiyallahu anhu comme gis na munkar mooy nit ñoo xam ne ñu ngi waajal ay arme ngir dem dal ci waa Makka ndax kii wa fa ne woon Seydina Abdullah ibn Zubayr moo fa ne woon moo fa jiite woon nee na jittuhu ma dikkal Amr ibn Zubayr mi nar a dali ci frère am di Zubayr mi jiite Makka te kan yónni ko Sa'id ibn Amr non Amr ibn Sa'id al-Ashdaq mi nga xamante ni moo fi toogal Yazid ibn Muawiya léegi nee na ma ne ko nee na ma dikkal ko ma ne ko fa qultu la yaa hada ma ne ko yow Amr yow Amr ibn Zubayr ya hada e eh yow inna kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hiina iftataha Makka falamma kaana al-ghadu min yawmi al-fathi adat Xuzaa'atu ala rajulin min Hudhaylin faqataluhu wa huwa mushrik faqaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiinaa xatiiban mu ne ilaa bàbbara mu tudd xutba bi mu ne man abu shuraih ma dikkal ko moom amr ibn zubayr ma ne ko yaa hàddaa ee yow innaa di ñun ñii man mii di wax ak yow ak sama mbokk saxaaba yi radiyallahu anhum kunna ma'a rasulillah àndoon nañu ak yonent bi ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam hiina makka ba bés ba mu ubbee Makka fatxu Makka conquête de la ba mu ko ubbee ñun dañu nga fa woon fa lamma kaana al-ghadu min yawm al-fath ca suba ga ba mu ko ubbee ca suba ga aadat xuzaa'atu ala rajulin min Hudayl fa qataluhu wa huwa waa dañoo dal ci benn waay boo xam ne ci waa Hudayl la bokkoon ñu daal di koy rey te fekk kwaajooju mushrik la mooy du jullit de voilà xam nga lii wax nañ la sànq imaam ni sax tudd na ko fële sànq biñ lay wax ne moo xaw a niroog xadiisu imaam ahmad bi waaye loolu tekkiwul ne dafa ne da leen a jox permission voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li ci wér mooy waa Xuzaa ñoo rey benn waaye ci waa Hudayl comme ni mu ñëwee ci xadis bii nga xam ne bu wér na bu imaam ibn Isxaaq solo tam même bi moo nekk ci saxiixu imaamu Muslim ak saxiixu imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi naka noonu imaam at-Tirmidi solo na ko imaam an-Nasaa'i naka noonu même imaam Ahmad ibn Hanbal ci saa ci boppam solo na xadis bi rahmatullah ala al-jamii ci musnadam léegi bi waa Xuzaa rayee kenn ci waa Hudayl comme niñ ko waxee léegi. mu ne fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wasallama xatiba fii naa xatiba mu ne Amr ibn Zubayr bi loolu xewee yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jóg ci suñu biir ci suñu biir daldi def benn xutba waaw daldi xutba suñu biir léegi nag Euh, bi mu xutbaa lan la wax lan la wax mu ne euh, yaa ayyuha nnaas inna allaha xarama makkata yawma xalaqa alsamawati wal ard fa hiya xaraamun ila min xaraamin ila yawmi alqiyaama mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane ayyuha nnaas éeyéen nit ñi inna qad xarama makkata yawma xalaqa alsamaawaati wal ard yëg leen ne buur yàlla moo xaraamal buur moo Makka moo ko sanctuarisé moom moo ko def buur yàlla moo def Makka di ab sanctuaire foo xam ne kenn waru faa def loo xam ne du noonu xeex du fa am yi muy waaj tudd yépp du fa am waaw moo ko ormal moo def mu nekk une ville spéciale te lool kañ na ko def ba mu bindee asamaan ak suuf asamaan yeeg suuf yi ba mu leen bindee la def ne Makka xaraam voilà sanctuaire la fa hiya kon Makka xaraamun sanctuaire la min xaraamillah ci yi nga xam ne mooy yi buur yàlla ñoŋal dafa nekk yi nga xam ne ci li buur yàlla li ñoŋ ci li buur yàlla ñoŋal ilaa yawmil qiyaama ba bés pénc mu ne falaa yaxillu léegi nag mu leeral leen nag loolu lan la ëmb mooy le fait que mu ñoŋal ko lan ça qu'est-ce implique ça loolu lan la ëmb mu ne falaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxiri an yasfika fiihaa daman wala ya'dida fiihaa shajaran lam taxlil li axadin lam taxlil li axadin kaana qabli wala taxillu li axadin yakuunu ba'di walam taxlil lii illaa saa haadihi saa léegi mu leeral leen loolu mu ne ñoŋ ñoŋaay googu loolu ñu ko buur yàlla def ko sanctuaire lan la mu ne mooy falaa yaxillu limri'in daganul ci benn góor ah walla benn jigéen boo xam ne yu'minu mu ngi gëm billaahi wal yawmil aaxir gëm buur yàlla gëm bés penc ba an yasfika fiha daman mu fiy tuur deret loolu c'est interdit à la Mecque non kenn du rey nit Makka wala ya'duda fiha shajara te tamit wala ya'duda fiha shajara te c'est interdit c'est interdit nit di fi dagg benn garab bu fi dagg garab garabu màkk yi kenn du leen dagg yi lépp ci ci ñoŋal di ko buur yàlla ñoŋal mu ngi leen koy leeral duñ fi tuur deret duñ fi dagg benn garab ni ngay def nekk sa biir bawol gii gis sa niimaa yi sonal la nga ñëw dagg leen loolu màkk manoo koo def déedéet mu ne lam taxlil ba léegi ci ci loolu koy buur yàlla ñoŋal li ahadin kaana qabli mu ne te du dagan te daganul ci kenn koo xam ne mooy ñëw sama ginnaaw waaw kuy ñëw sama noo qabli avant man masula dagan ci kenn ku fi newoon amaana du seydina alxalil du seydina ismaayil du ñeneen aleyhimu salaatu wassalaam masula dagan ci kenn yii ñu fi tere nii ñu def ko fa mu ne walaa taxillu li ahadin yakunu ba'di te tamit du dagan ci kenn koo xamante ne mooy ñëw sama ginnaaw ni mu daganewul ci kenn ku ma jiitu woon noonu la dul daganale ci kenn koo xamante ni mooy ñëw sama ginnaaw mu ne walam taxlil lii illaa hadihi saa ghadaban ala ahliha mu ne nag man buur yàlla dama ci defal exception permettre ma ci daganal ma ci benn heure képp te heure boobu ci nahaar jëkko bi la commencé jeex asr après asr voilà ba asr fa la yemoon léegi euh, bi yonent mi aleyhi salaatu salaam wax lii léegi mooy la mooy rey yi fa amoon diggante ñam ba mu woowee Seydina Abu Hurayra radiyallahu ne ko woowal ma ku dul ansaar yi ndax waa Makka dañoo waajaloon lenn ci ñoom ñoom Safwan ibn ya ñu bëgg bon peut-être ñeneen wala ñoom sax ay ñoom dañ leen jaxal ay jël tribu mooy liñ doon wax arme suppu kànja boobu ñu yoroon ne nañ leen yebal gaa yi buñ leen faagaagalee ah ñu daal di def li Abu Sufyan wax man daxala daara Abi Sufyan fa huwa amin ak sa kër ak loolu léegi nag comme que ñun daal sawaay instant bii bu bu dee nag ñoo gañe bu dee ñoo gañe nag bu boobaa nag bu dee ñoom gis nañ ñu faagaagal jullit ñi ñu daal di ciy pëcc dugg ci pëcc xoo gi daal di leen song daal leen faat léegi lool la woon ak tamit beneen heure mooy waxtu woowu ci la Seydina Xaalid tamit xeexewoon ca Xandam ak gaay mais après dafa jeex. mu ne loolu rekk lañ ma ci la ma sama boroom dagaloon daganaloon walam taxlil lii illaa hadi te lool buur yàlla defu ko daganal googu lu dul ghadaban ala ahliha ndax mere gu mere woon waa Makka qurashi yi kuffaaru qurayshi yi ñi ci dëgër bopp ne ñoom fenn lañ dul dañuy résister waaw léegi nag mu ne leen Ah, alaa summa qad rajaat ka xurmatiha bil ams alaa yëgu ngeen ma yëgal leen man alaa waa wee yëg leen ne summa ginnaaw gi ma buur yàlla daganalee loolu rajaat dafa dellu dafa dellu ah ñàkk kii googu mooy ñàkk a ñàkk dagan ñu dagg fi rey fi nit hein ñàkk dagan ñu rey fi nit ñàkk dagan ñu daldi fiy dagg garab surtout rey fi nit loolu dellu na voilà comme ni meloon démb ndax mu ngi commencé woon liñ ma daganal ci début journée bi tulu'u shamsi ak julli tàkkusaan jeex na bam yee del léegi nag jeex na dellu na comme ni mu démb mooy ne loolu lépp c'est interdit mu ne leen nag fal yuballighi shaahidu minkum al-ghaa'ib ñi fekke ku fekke sama discours bii na ko jottali ñi nga xam ne ñoo ko fekkewul ñu nit ci yéene boobu lañ naan bi ñuy nettali xadiis bii niñ koy waxe képp ku ko mas a dégg yëgal ne ñu nit bañ ko yëgee ñu ngi lay jottali li nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ñi fekke nañ ko jottali ñi nga xam ne ñoo fi newul ah saxaaba yi radiyallahu seen jaan wàcc na taabi'in yi atba'u taabi'in yi atba'u atba'i yi ba su ñun ñoom de seen ñoom ñépp radiyallahu seen jaan wàcc na seen jaan wàcc na de def nañ li leen waroon def jottali nañu kon ñun ñoo ci des ku ko dégg yow jottali naa la à travers loolu li nga xam ne moom la yonent ci bàyyi saa saam tere yëgle ko ci ñoŋal bu buur yàlla ñoŋal makka ba kenn du fa dagg benn garab te kenn du fa rey nit lañ ci permettre woon benn heure woon début jour bi journée bi ba julli tàkkusaan la yonent mi alayhi salaatu salaam la ko suñu woroom dagganaloon après jeex na voilà mu ne kon fal yuballigh na jottali ashaahidu ku fekke sama wax ji fekke sama xutba bi minkum ci yéen alxaayiba ki nga xam ne moom dafa fàddu nekku fi mu ne fa man qaala gis nga mu mu mu mu ndax xam ne ne nit moo mel noonu tere tere bu baax du tout le temps lay demee foo jaar foo jaar dina am ay brebis galeuses noo troupeau bi moom noo ko maîtriser maîtriser dina am xar yoo xam ne moom foo jaar ñu génn ci géew bi ci ci ci géew bi ko ci mbooloo waaw moom mi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam xamoon na ne dina am ñoo xam ne dinañ ngir daganal li nga xam ne leer na wax na ko mu leer moo tax mu ne mu ne euh, fa man qaala lakum inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa qad qaatala fiiha faquulu inna allaha azza wa jalla qad axallaha li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yuxillaha lakum voilà mu ne képp koo xam ne nag dina ñëw sama ginnaaw man alayhi salaatu ngeen leen ngeen fàttali ko sama wax jii ne màkk kenn du fi tuur deret kenn du fi dagg rawatina tuur deret mu naan leen que ne eh, rasulallahi man am naa dalil ci lii may def ndax yonent bi sallallahu wa sallam qad na fi xare leen wax lool comme que yonent bi salaam xare na fi xam nga gars yi dañuy ñëw si yow ah yonent bi alayhi salaam def na ko te moom lañu buur yàlla roy loo mais afaalu rasul est ce que lépp lañuy roy sallallahu alayhi wa yeneen bi alayhi salaam dafa am loo xam ne ay jagleem la yoo xam ne du du du du jullit bu nekk jullit ñépp ci yem kenn manu ko cee takk mu ngi mel ni takk lopp ñeenti soxna loolu kenn manu ko cee waaye tamit lan benn jigéen ñëw ne la may naa la sama bopp wamra'atan mu'mina in wahabat nafsaha lir rasul lin nabiyyi in araada rasul nabiyu an yastankihaha mu ne xaalisatan laka min dunil mu'minin mooy ne nit lu mu sell sell nukk wilaayaam rëy rëy rëy amul darajaay ab jigéen ñëw ne ko may naa la sama bopp ay wa nañu nekk léegi mu nekk soxnaam noonu mukk suñu borom dane ak jullit bokk na ci yiñ la daganal yow yonente mi aleye satu jullit way ngëm bu jigéen benn croyante bu ñëw ne may la boppam bu dee ne yow yonent mi aleyhi salaatu salaam bëgg na koo takk mu ne loolu xaalisatan laka min duunil mu'minin loolu c'est exclusivement réservé pour yow aleyhi salaatu salaam keneen ci way ngëm yàlla yi bokku ci loolu mooy de Seydina Abu Bakar mi gën a kawe radiyallahu anhu ba ki ñu jàpp ne moo gën suufe ci jullit ñi ñoom ñépp yem ci àtte boobu mooy ne waaye même bu dee mooy sa wi laa yam luy ne dara moo yow foofu moom yéen a fay tolloo niveau foofu amul kenn ku mën a ñëw naan benn jigéen bi moo ko may boppam léegi jeex na déedéet voilà mooy loolu la jëfu yonent ma lay saab saab du lépp lañuy roy du lépp dafa am yoo xam ne si exclusivement réservé am moom am yoo xam ne dafa mooy afal jibilli yàlla loo xam ne naturellement la koy def comme di dox di yëngal comme bu nit ki buy dox loxo yi yëngatu noonu ak di jël sa tànk di ko teg ci kanam beneen bi bii benn bi ci kanam beneen bi ñëwaat ngay de loolu loolu du loo xam ne dañ naan di ay wut roy leen ko ci bu doon nelaw moom alayhi salaam da doon xaram si da doon xaram léegi kenn du ne léegi yéen jullit ñi ku fi nelawati na nga xaram moo tax gaa yi daw xaram ku la naan dangay ngay xaram ne ko eskay alhamdulilah waaye nag bo même bu dee ne loolu nag dañ ne kenn du ñëw naan dang naan diw ay roy leen ko ci par force mais bu dee nit ki moo ne man daal gis nga yëpp jëfi yonent bi aleyhi salaatu salaam lii faratalaak lii dii la à part yi nga xam ne moom dafa xaram ñu roy ko ci mais yi naan dañ koo sopp walla yii nii af afal jibiliya man naa fexe ba moom ni mu mel alayhi salaam doon ko doxe même loolu bu ma ko manee copier dama koy copier kooku kenn da koo gën li ñuy wax mooy manoo ci ñëw nag ngëneel ak ñëw di forcer nit ñu ne leen lii la lool la koo xam ne doonu loon xaran ne man daal bëgg naa xam nan la nit di def daal ba man a xaran muy nelaw ndax dégg naa ne yonent bi alayhi salaam naama xatta nafax gis nga ci xadiis seydna abdallah ibn ibn abbaas yi radiyallahu anhu waaw ak sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam man kii ba xaran après mu jóg rek di julli noonu ma naan ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu naan ko man samay bët ñooy nelaw mais sama xol lu nelaw voilà yow nga ne ah waaye kon man saa yi mais nan lañuy def bay bay xal loolu de waroon naa koo xam bu ma ko xamoon dinaa fexe bay xaram ndax dégg naa la yonent mi alayhi salaatu salaam bu doon nelaw day xaram allahu akbar ni'ma rajul hada eskay boobu góor ñun nag buñ leen naa da buñ leen noo da ngay xaram sax ñu jàpp ne aw xas la di ko niiyee di ko niiyee ba ñu enregistré la ko teg ko nga naan waaye lii sama noyyi kese la woon nga ñëw jël téléphone bi li ngay enregistré teg ko sama bakkan bi c'est normal sama nooy yi nekk waaye alors que xaram la yow dangaa waroon mais comme que ñun duñu teg suñuy mbir ci ay topp yonent ba nay saar saar ko buur yàlla def ak topp la ko wax mooy ne à part mooy da du jëfi yonent sallallahu alayhi wasallam ñu bëggoon wax ko du lépp rek mooy ne kon nit ku fi ñëw naan la mu ne leen képp koo xam ne fa in qaala lakum inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qad qaatala fiiha xare na fi moo tax man ma fiy xare fa quulu nee leen ko inna allaha qad axallahaa li rasuuli sallallahu alayhi wa sallam lakum ku leen ko wax nee leen ko yoneen suñu boroom de subxaanahu wa moom moo ko daganaloon ngir yonentam sallallahu alayhi wa sallam walam yuxal walam yuxillahaa lakum wala walam yaxlilhaa lakum te yéen fenn la leen ko daganal moom la ko daganaloon te heure ba waxoon nañu ko jeex na voilà muy saatu min nahaar début journée bi ba tàkkusaan yéen ñii nag di wax yow mii di wax kon nag lool mënoo ko def ndax moom anticiper woon na lool ndax xamoon na nit ñi noonu lañ mel mu ne mu ne éeyéen eh waa Xuzaa irfa'u aydiyakum anil qatl Seydina Abu Shurayh mu ne ba léegi mu ngi wax ak Amr ibn Zubayr ngir wax ko li Yonent bi alayhi salaatu waxoon keroog ba pare mu ne yaa ma'shara Xuzaa éeyéen eh waa Xuzaa irfa'u aydiyakum anil qatl faqad kasura in nafa ne leen yéen waa Xuzaa leen seen loxo ci rey gi di rey nit ñi leen seen loxo ci rey gi ngeen di rey nit ñi ndax lan faqad kasura in nafa waaye bari na bu doon dina jariñ dara seen rey gi mooy bu doon jariñ doon woon waru woon bari nii mais jariñul dara bàyyi leen seen reyaate gi ngeen di reyaate ndax da koo dikkal ne dañoo rey benn waaye ci Hudayl boo xam ne mushrik la mu ne leen laqad qataltum qatilan la adi la adiyan na fii mun a rey ngeen koo xam ne man alayhi salaatu wassalaam dinaa ko jox ndàmpaay dinaa ndàmp ay mbokkam mu ne leen nag faman qutila ba'da maqaami haadaa fa ahluhu bi xayri nadarayn in shaa'u fa damu qaatilihi wa in shaa'u fa aqluhu léegi nag mu ne leen mu ne leen moom yonent bi aleyhi salaam léegi nag faman qutila ba'di léegi nag à partir d'aujourd'hui maa ngi koy waxaat képp koo xamante ne nii dañ koo rayal dañ fee rey ku fi rey kenn képp koo xam ne dañ koo rayal mbokkam képp koo xam ne dañ koo faat mbokkam dina am ñaari fois fa ahluhu mbokkam bi xayri nazarayni ñaar yii lay xool bu ko ci neex mu tànn ko inshaa'u fa damu bu leen neexee ñu ne ñun daal léegi ñun kii ñu rayal suñu mbokk nañ ko ray waaw sàkku deretu seen mbokk mi ñu faat ñu faat waa ji ko faat loolu mooy premier choix bi wa inshaa'u fa aqlu léegi nag walla ñu ne nañ ñu jox diya loolu mooy fanqlu pas xelama ah. fanqlu tekkiwul am xelam non fanqlu wa insha'u fanqluhu mooy diya ñu ne soit ñu ne nañ rey waaj comme que dañoo rayal suñu mbokk wala bu leen neexee ñu ne non nañu jox indemniser sa géléem yi ñi nga xam ne moom lañ ñu léegi nag summa yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la def discours summa ginnaaw gi wadaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu daldi euh, indemniser ar rajula alladhi qatalatu Xuzaa mu joxe nag diya boobu dem ci mbokku mbokku waa ji rey ci waa Hudayl daal leen jox cent léegi nag bi nga xam ne ci la Abu Shurayh wax lii bi mu waxee lii fa qaala amrun li abi Shurayh amr ne Abu Shurayh mu déglu ko ba mu wax ba pare insarif ayyuha shaykh fa naxnu aclamu bi xormatiha mink innaha laa tamnacu saafika damin wala xaalica taa wala maanica jizya fa qaala abu shurayx radiyallahu anhu inni kuntu shaahidan wa kunta gaa'iba wa qad amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yuballiga shaahidunaa gaa'ibanaa wa qad ablaghtuka fa anta wa sha'nuk Allah Allah Allah hadhihi ar-rif'a fi al-adab unzuru ila hadhihi ar-rif'a fi al-adab li saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Amr ibn Zubayr déglu ko mu wax ba pare amul dara lu mu koy tontu mu ne ko insarif ayyuha shaykh bon insarif ayyuha shaykh ci wolof moom mooy waxi wolof dëgg-dëgg li muy teg mooy jógal ne insarif jógal na le ayyuha shaykh yow paa bi waaye góor gi jógal ne waay mooy wax jooju la fa nahnu a'lamu bi hurmatiha mink ñun ñoo la gën xam sanctuarité sanctuaire sanctuaire bu waa nekk sanctuaire ñoo la gën xam ñoŋ ñoŋu Makka ñoo la ko gën a xam waaye déglul ñu wax la ma wax la innaha yëgal laa tamnahu saafika damin Makka du du du du du du protéger tuurkatu deret wala xaalia taa koo xam ne dafa génn ci topp bëggula topp l'autorité wala maani'a jizya waaye Makka yi du protéger koo xam ne day bañ a jox l'impôt yi mu war a jox état bi ne du ko autorité yi ne du leen ko jox du jox joxe jizya loolu Makka ñoo la gën a xam ak ni mu nekk sanctuaire am waaye ñii ma la wax du ci protéger kenn léegi nag bi mu waxee loolu Abu Shurayh ne ko inni kuntu shaahidan wa kuntu ghaiba ko man de ah man moom fekke woon naa ba yonent mi alayhi salaatu wasalaam di wax te yow fekke woo ko woon boo gisee ma wax la ko nag waqad amarana rasulullah mooy diggee man ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa def moo ñu digal ma def li ñu digal waqad dëgg dëgg amarana digal nañu rasul rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yuballigha shaahiduna raibana ke ñi nga xam ne ñoom ñoo fekke mbir mi waxam ji ñu jottali ko ñi ko fekkewul waqad ablaghtuka man nag jottali naa la waxam jim ne woon nañ ko ku ko fekke na ko jottali ku ko fekkewul def naa sama rôle fa anta léegi yow Amru ibn Zubayr wa sha'nu ko yàgg sa biir ngoo xoolal lu la neex nga def loolu la gis nga mbir mi lii nag mooy maanute gis nga maanute wax loolu du maanute gis nga bu doon esprit wolof yi ñor mooy kon euh, bu doon lool la abu seyna abu Shurayh dafa waroon a toog rek eh, ma maandu leen nit day maandu li wolof yi wax lu sa yoon newul sa yoon newu ci déedéet sa yoon a ngi ci ak maandu mooy nga def li Abu Shurayh def radiyallahu anhu ñëw jottali gis ñuy def lu dul noonu nga xam ne du noonu am na ci tegtal te yonent bi alayhi salaatu woon balligu jottali leen ma ba pare mu ne innamaa bu'ithtum muyassirin mu walam tub'asu mu'assiriin dañ leen a yebal moom la doon wax saxaaba yeeg jullit ñi ku ci jàpp message am gis lu dul noonu ak war ko mu ne leen dama leen a yónni nga war koo transmettre ñi ko des ñi ñeneen ñi moo xam ñu ñu ne ay jullit lañ wala ñu dul jullit mu ne dañ leen a yónni ngeen nekk ñoo xam ne dañoo war a di yombal muyassiriin walam tub'asu mu'assiriin dañ leen a yónni ngir ngeen di yombal waaye yónniwuñ leen ngir ngeen di jafel-jafel mbir yi kon moom dañ ñoo yónni nan ngay gise lu dul noonu sa mbokk na ci te yow al mu'minu mir'atu akhi aji ngëm yàlla ji mbokkam moo war a nekk seetoom mooy bu gisee mbokkam di def lu dul noonu dafa war a jàpp ne moom moo koy def na nekk palaasam est moom bu doon moo bëggoon na ku ko ci génne gis sa mbokk di dugg ci biir kàmbug safara nga toog naan damay maandu est-ce que yow bëgg nga ëllëg bu doon yow yaa nekk position am xamoo ne safara la nga bëgg cee dugg ki ko xam bàyyi la ba nga dugg ci nga jël sa alal di ko investir foo xam ne am sa benn mbokk bu xam ne lii nii boo waa ji période dëgg la bés boo ci dugalee sa alal keroog ngay mujjee gis couleur bi mu noppi bale ci biir est-ce que dina la neex yow bu doon yow yaa nekk yow boo yëgee ne waa ji sa mbokk mi xamoon na loolu te laajoon nga ko waxu la dara nga ruiné wu sa économie yi nga am yépp nga defoon ko ci ñu mujj la saisir nangu sa kër nga am sa jaboot say doom ngeen war a tra léegi nag nekk ci mbedd yi ndax amatu ngeen fu ngeen dëkk ndax dañ leen a boo yëgee sa mbokk ma nga doon waxal de. ndekete yëgoon na ne loolu moo la ci doon xaar waxu la dara lan nan nga koy jàppe ak nan nga koy gise nit ku ne nag noon nga war a def ne waa man bu ma ne woon place am nan laa def kon bu doon man la bëggoon naa ku ma ci génne <coughs> kon nit doo gis sa mbokku jullit bi al ku nga naan toog naan da ngay maanu voilà surtout ñoo xam ne dalay yenn ñi moom seen jëf ji ñàkk xam la wala même bu dee xam na mii ngi ñëw fàttali ko ndax fa zakkir in nafa'ati zikra fa zakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin e, fàttali ndax fàttali day jariñ ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi kon nit loolu la doo toog naan waaye man daal sama yoon newu ci loolu du maalute compli yow loolu loolu buur yàlla ëllëg dina la wax yow sa sa <laughs> xanaa diw ba muy kii gisoo léegi looy tontu an ilmika sa xam-xam bi lan la lay jariñ sa xam-xam bi ana fan la lan la la jariñ mooy loolu mooy maandute dangay wax léegi nag boo xasee wax nag jeex na waaw fa dhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir fa dhakkir del rappeler di fàttali nit ñi yu baax buñ ñëwee ci lu dul noonu nga fàttali leen fàttali leen seen boroom ak li ñu tere këni lii ci la waaw te nga xam ne lool kese nga lasta alayhim bi mu saytu doo seen gendarme bu yor gourdin nag naan leen par su ngeen def lii wala ma toj seen bopp yi déedéet yow daal jottali la léegi nag buñ la déggalee xayrun buñ la déggalu nit xayrun def nga li la war gaa yoo xam ne ay say xarit lañ ñu bëgg a dugg ci transaction yoo xam ne def benn commerce kon léegi yu bari yu fe loo xam ne yow moom buur yàlla may na la ci kitaabul buyu xam nga ci lu bari xam nga al buyu'ul muharrama xam nga façon njaayu xaraam yi wala sa benn mbokk boo xam ne dafa bëgg jënd kër mais waaye man daal gis naa ne temps yi taux yi baana damay jënd kër daal mais lo mooy banque yi ngay jaar ñoo lay prêter après ngay fay ñu defal la ko nelaw bon le taux est bas deux pour cent xawma ngay fay wala un pour cent wala yu mel noonu te lépp nag aju ci fluctuation marché bi ne deux pour cent yooyu mën na mujj cinquante pour cent subprimes ku wedd laajal gaaya te 2008 yow nga xam ne ay di jënd kër ci intérêt dafa xaram nga xam ko de nga bàyyi sa mbokk mi dugg ci toog naan ko ah waaw moom de am na solo de ah waaw moom kay non léegi temps yi moom ku am kër moom sincèrement moo dàq luye bi quoi. waa ji def dem dugg ci yow nga toog <laughs> yàlla la léeg-léeg nag nga seeti ko sax ca kër ga toog ñu lay jaral <laughs> ay waay kookoon moo ko ëpp bàkkaar waay gis nga waa ji bu dee ne ku ku ku diine ñor la. fi muy dugalal alamalam ndax daganaam daganul ak li mu yor li muy dund ndax daganaam daganul bu dee loolu lu ko ku ko ñor la bis bu demee ba découvrir ne yow ndekete yoo lii dafa xaram xoolal ban bët li lay xoolati loolu mooy côté mais sa sa kanamu borom day nga am problème gis nit koo xam ne mënula julli manu julli yéen a dëkk wala nga gis ko man ko koo wax nga toog après bàyyi muy muy muy dam mi yax rek di di jóg ak julli rek di julli joo xam ne amul ta farat lay julli amul taxaw amul mooy amul sëlmal xamul ñeent la julli yow nga bàyyi au waxoo ko dara nga bàyyi ñibbi sa kër nag dem say xarit di ko di ko jëw <laughs> tey ci jàkka ji <laughs> tey tey waa waajoo xam ne nii waa ji julli manu ko sawaay dafa ñëw fekk mu julli ba pare tàkku saana mais moom mu ngi kàbbaar bi di sëgg ko si rek eh, moom daal ay huit ràkk la war a julli seulement quoi après dem yow premièrement bàkkaaru jëw deuxièmement bàkkaaru gis sa mbokk moo xam ne man nga koo dimbali lool bu doon ci loi loi lay ki moom lañ naan non assistance en personne en danger ndax waa ji ci danger la ne yeneen ma lay saab saab waa ji duggoon al musiiwu salaata al musiiwu salaati ba mu duggee ñëw julli julli ji baaxul dana ko idhab fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julliwaat ndax yow julliwoo ndax lan ndax julleem ji baaxul idhab demal fa salli nga julli fa innaka ndax yow lam tusalli julli woo loolu la ba mujjee mu ñëw jàngal ko fa idha daxalta fi salaati fa kabbir jàngal ko ni ñuy jullee loolu la loolu mooy ak maandu te Seydina Abu Shurayh al-Adawi al-Khuzaa'i thumma al-Ka'bi radiyallahu anhu loolu la def mu mu mu fàtte ne ah. laysa bi musaytirin ci waa ji ala kii Amr ibn Zubayr mu wax ko muy kii mu ne ko man de fekke woon naa te yow fekke woo woon yonent bi alayhi salaatu salaam nag moo ñu digaloon ñu jottali ñi fi ñi ko fekke jottali ñi ko fekkewul man jottali naa la léegi nag yàgg sa mbir la fa anta wa sha'nuk xoolal yàgg sa mbir lu la neex nga def mooy nit ñi lool la boroom xam-xam bi bu leen waxee moo tax yenn yi jarul ay topp ak waxaat ak waxaat quoi am na ñoo xam ne fii mu ne surtout affaire horaire julli yi foog naa mas naa ko fi wax waa joo xam ne xaw ma day tay taylu euh, mais xam nga horaire yi jàkkaay France yu bari seen horaire yu baaxul France laa xam te te euh, foogu ne ay Canada wa ki États-Unis ki yooyu en tout cas calendrier yi gën a siiw foogu ma ne soree nañoo yi siiwu France te yi siiwu France baaxul mooy bon ñi ma ci bëgg a wax mooy mooy gée yi julli gée yi dañ koy julli avant l'heure bu dee fajar kuy wor mooy problème bi kuy kuy war a wor mooy bu dee heure bi ñu def ci jàkka ji ngay ngay topp heure bi ñuy julli ngay xaar ba mu kii nga nga door a arrêté sa dog mooy yow ci ndékki nga dëkk mooy bi moom mooy da koy julli avant l'heure léeg-léeg une heure de temps wala trente minutes avant l'heure te julli moom ko julli avant l'heure burul ci waxtu yi nga xam ne dangay mën a dajale julli mooy ne de façon xam nga ne yow sa julli jooju baaxul mais benn waay ma gis affaire am ni moom mu doon topp kii ba mu wax ko ne ko mais euh, bon affaire ma ma ma ma yee ko ci affaire boobu indil ko bon explication yeeg dalil yeeg yooyu ba mu ba mu convaincre ne ah dëgg la ba moom moo ma doon wax ne ma mais c'est vrai que affaire bi c'est bizarre quoi ndax des fois surtout fajar bi heure bi ñuy julli noonu man bu may ñëw ngir julli ci affaire bi day leer quoi ma ne ko non. affaire bi loolu du problème heure boobu julli ci ma baax na mën nga julli heure boobu heure boobu nit ku ci julli kenn du la ne julli woo ci heure heure bi nga julli sauf ko wax ji mooy pour kii woor laa wax bu dee fajar nga basé wu ci yow ba ngay jóge sa kër daanaka boo taxawee fii ku nekk sa kanam nga gis ko ci lëndëm gi nga xàmmee ko te la mooy lëndëmul leer nga dem julli ji te commencé guñ julli yow bu dee neew yow sa kër da ngaa arrêté dogu heure boobu génn te ka nekk ca kanam nga mën koo gis xam ne diw la ba pare ñëw euh, kii mooy yow da nga doon nekki mais bu dee julli waxtu julli wi mu ngi fi ba léegi. gée bi nag problème bi mooy dañ koy julli avant l'heure boobu mag moo gën a moo gën a garaaw moom boobu moo gën a ndax bële fajar gi boo woorul moom yàqalu la lu bari ndax yaa ngi ci waxtu wi ba léegi. mais julli joo xam ne avant l'heure la surtout li gën a bizarre mooy ngir man di naafila léeg-léeg surtout heure yi nga xam ne koor gi ci été gi lay tombel xaw bu ngir xaw ma ngir dàkk naafila la moo tax ñu wàññi affaire yi même bu dul koor gi sax affaire bi dafa du du nekk ci heure bi mais koor gi dañ koy gën a wàcc ngir mën a naafila yow farata gi defoo ko ci waxtoom di jéem di diiri naafila yàlla waa ji ba kii ba régleel ko jël montram bi mu yor bi kii sone kii ma régleel ko ko beneen ma ñëwaat fa beneen kii gisaat mu mu mu changer affaire bi fekk ak guddi la noonu manaan ko mais yow sa heure bi nii mais muy faire semblant comme ah mais li ma su dégg mbir mi mooy xam nga yooyu affaire u maa tay la moom leer na ne moo ko changer mu mel ni affaire bi sax mu ngi koy door a dégg que heure yi nii problème ci heure yi mooy loolu man du ma fi nekk naan ko eh waaye yow xoolal di nga ko def par force mbir mi daal bam mu leeree jeex na ak tamit lii dafa xaraam ñu wax la ko nga naan mais c'est que dëkk bi nekk loolu yow loolu sa affaire la loolu yow yaa koy xool. sharia bi manul ku nekk mu ñëw ci sa problème yu ndaw yi nga am bëgg ñu lem jàpp sharia bi di ko lem ni di ko pressé ni ni ni ni ni ni citron saay ngir rek mu dëppook say bëgg-bëgg yow parce que yow sa euh, sa sa ñi ngay dundee sa liggéeyukaay yooyu yépp ñu daldi ko ci tenir compte après bu jëlee yooyu yépp après ñu xool daal nan la ñu ciy génne loolu yow yaa koy seet mbir mi nii la mbir mi nii la léegi yow <laughs> kantaan fii ñu nekk ak jamono ji ñu nekk ak xam nga ni mu jamono ji moo fi mas a nekk nit ñay dem rek mais jamono ji benn la nit ñi ñoo changé mais guddi ak bëccëg yi ñoo mas a am léegi nag bu fi nekk naan lii wëkk lii lay yooyu lool seet ko mais dëgg ji lii la te nag bu fi kenn ci ma loon tax nga ñëw ba fiy daganal loo xam ne yàllaa ko xaraamal wala di permet nit loo xam ne amu ci droit kon loolu la Seydina Abu Shurayh mu wax mbir mi ah. léegi nag kantaa di ngeen ko appliquer fa fa ah fa anta wa sha'nuk yàq sa mbir ah, xoolal yéena ya xoolal lu la neex def xoolal lu la neex nga def waaw gaa yi boo leen nee bokk na ci sunna boo amee doom nga wat ko gaa yi naan non non parce que diw ba mu watee doomam amaat karaw bi mu amoon gu rafet la ba mu ko watee ba léegi manula am karaw bu kii day fii côté yi ñooy kii côté yi du ñu sax loolu nga ne ko hé ma ne sama yoon newul ci loolu loolu yaa koy seet loolu moom yow yaa koy seet mais man seetuma lool ah non non non man lool du sama affaire ah man li ma la doon wax wax naa la ko si fiti quant à après nan lay mujjee loolu yow ak ñan condition nga koy réaliser loolu sa affaire la ndax di ngay def ak doo ko def yow yaay xool Euh, tashkuru am takfur yaay seet voilà kon nag xam naa tey insha allah dañuy yem ni jotaay bii di ñëw kon bëggoon nañu permettre ak riwaaya saxiixayni mais bii di ñëw ñu daal di gis riwaaya saxiixayni insha allahu taala ba léegi ñu ci tarjama am eh, imaam abu shurayh al-adawi radiyallahu taala anhu wa ardaa